kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu indi hadith mille quatre cent soixante deux hadith mille quatre cent soixante deux moom gisoon nañu ko mu ne wa an al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa atayta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salaa thumma ittaji' alaa shiqqika al-aymani wa qul allahumma aslamtu nafsii ilayk wa wajjahtu wajhii ilayk wa fawwadtu amrii ilayk wa alja'tu dhahrii ilayk rahbatan wa raghbatan ilayk laa malja wala manja minka illaa ilayk amantu bikitaabika alladii anzalt wa binabiyyika alladii arsalt fa in mitta mitta ala alfitra waj'alhunna aaxira maa taqul muttafaqun alayhi kon xadis bi moom yi romboon na mooy xadiis sayyidina al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma wa ardaahuma fi ñu ko njëkkoon a gis moroon xadiis quatre-vingt fa la ñu njëkkoon a gis xadiis bii di xadiis sayyidina al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma wa ardaahuma muy chapitre bi nga xamante ne moom moo doon chapitre sept baabun fil yaqiini wat tawakkul as-saabi' an abi umarata al-baraa ibn aazib noonu la ko waxoon waxoon nañ la dina ñëwaat gisaatoon nañ ko huit cent quinze aussi voilà hadis huit cent quinze muy baabu kitaabu aadaabi nawmi wal idtijaa wal qu'ud wal jalis war yaa buntu ba mu defoon cent vingt sept baabu maa yaqulu inda naw bokk ak bunt bii ñu nekk même ay kaddu même nuñ ko tuddee. moom la jëkkoona li an al-Baraa ibn Aazib loolu moo doon ñaaree yoon mu ñëw lii nag mooy ñetteel yoon te mooy deex de deex mooy deex de deex de deex mooy deex ñaar de deex ñeex léegi kon mu ne wa an al-Baraa ibn Aazib mu ngi jële ci al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala lii Rasuulullah mu ne yonent bi ndawal yàlla saa sam daf maa wax ne ma idaa awayta boo idaa atayta boo dikkalee madja'aka sa tudduwaay nga war a tëddi fa tawadda na nga jàpp wudu aka sa njàpp gi ngay jàpp li salaa ngir boo julli bala ngaa dem di tëddi jàppal gi ngay jàpp booy tëdd summa ginnaaw gi it tajanng boo ñëwee nag ci lal bi ba tëdd alhamdulilah na nga tëdd ala shiqqikal ayman ci sa wàll wi nga xam ne mooy bu ndejoor bu bu fi dëpp bu fi nàngam ak nàngam waaw gisoon nañ fi dëpp moom yeneen saa salaam boo ko defoon da ko kobos ne ko lu tax mooy gis ngay tëdd tëddinu waa sawar waaw kon loolu moom baaxul summa mu ne ko ginnaaw gi na nga tëdd ala shiqqikal ci sa wàll wi nga xam ne mooy bu ndejoor wi waxul ba pare nag nga wax allahumma e saa borom aslamtu nafsi ilayk wommat naa jébbal naa sama bopp jëme ko ci sa aslamtu nafsi ilayk aslamtu nafsi ilayk jébbal naa sama lépp sama bopp ci yow wa wajjahtu wajhi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk voilà wa wajjahtu wajhi ilayk te daal dinaa jëmale jubleel sama lépp sama xar kanam moo ci gën a tedd mais sama lépp ilayka ci yow wa fawwadtu amri ilayk wa fawwidu amri ila Allah wa fawwadtu daal dinaa jël sama lépp bàyyee samay mbir lépp ilayka ci yow borom bi wa aljatu te daal dinaay wéeru zahri sama ndigg gi ilayka ci yow waaw yàlla mooy alqayyum de moo ñu téede sinon kenn dootul ne rahbatan waaw di la jaamu nag di la defal lii lépp di ragal waaye rahbatan tay xemmeem ragal la yow mi ne ah wa yuxawwifukum allahu nafsa ah borom dañ leen di mooy tadakuloo boppam de waaw akum sànjam waaye war ba tan di am yaakaar ci lépp loo xam ne moom laay def ngir yow ilayka jëmale ko ci yow laa malja voilà ah amul fooy daw di fa làqu ngir am fa yiw wala man jaa waaye amul fooy daw ngir mën a suwiwu daal di ricc ci loo xam ne lu la naroon a ci lu mitti loolu amul de illaa ilayka lu dul rek delluwaat ci yow rek waaw amantu gëm naa bi kitaabika ci sa téere alladi bi nga xam ne anzalta moom nga wàcc muy alquraan di alfurqaan waaye wa nabiyika gëm naa sa yonent alladi bi nga xam ne arsalta danga koo yónni waaw sa ndaw bi nga soloo ba pare yónni ko gëm naa ko mu ne ko fa in mitta boo faatoo mitta alal fitra di nga faatu ci kaw fitra li tax yàlla ba mu lay indi ci kaw suuf noonu nga meloon te ci kaw loolu la la teg na fitratallahi allati fatara an-naasa la li xalqillah waaw borom bi mi nga xam ne noonu la moo ñu tëgge nit ñi muy ñu koy sopp di wóoru moom di ko yaakaar loolu mu ne bu leen ko soppi de laa la mooy amul soppi waaye yéen parents yi yéen nit ñi bu leen soppi ci xale yi na leen borom bi mooñe woon naan dangeen di éducation da ngeen di kii yàq lépp def ci moom ak athéisme ñàkk gëm dara wala ngëm gu bon waaw pas-pas bu yées xam nga ne yow moom yàq nga fitra nga nga xam ne moom la ko boroom bi tege woon waaw mu ne nag fa in mitta kon ci lool ngay faat wajaal hunna te lool ku ci faatu mooy texe nga waaw boroom bi daa bëgg bu ñuy génn àddina ñu nekk ci stade boobu ci kaw loolu moo tax mu ne ko ci lool ngay faatu wajaal na te nga def leen aaxira ma lu mujj li ngay wax mooy ñaan yi ma fi jàngale yépp man yoneen sa salaam ci booy tëdd bii moom nañ ko mujj waaw muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhima solo nañ xadiis bi am gisoon nañ ko foofu te waxoon nañ la foofa imaam nañuy gis taxriij bi yoneen saa saam da ko wax Seydina Al-Baraa ba pare na ko léegi waxal ma dégg <laughs> da ko jàngal na ko léegi waxal li ma la wax waaw loolu kon waaw ah njàng daa am tari sëriñ bi toog taalibe bi di tari yoneen saa saam ne ko waxal léegi moom mu répété <laughs> fii mu ne booba waxoon naa la ne waxuma ku ko mokkal ba pare waaye képp koo xam ne yaa ngi dooru dégg xadiis bi est-ce que mën nga koo répéter <laughs> allahumma mooy lan la wax allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk rahbatan wa raghbatan ilayk laa maljaa wala manjaa minka illaa ilayk amantu bi kitaabika allazii anzalt wa bi nabiyyika allazii arsalt lii ku ko mën a ku ko duuru digg répété ko Seydina Al-Baraa yooyu saa sam da ko wax ne ko répéteel répété ne bam des wa bi nabiyyika allazii arsalt wa bi rasuulika allazii arsalt yooyu saa ne ko déedéet bul wax sa yonent bi nga yónni déedéet sa nabi bi nga yónni <laughs> oh moo tax loolu moo tax euh, ñaan yi am na yoo xam ne nanguwul ñuy changer dara xam nga nabi ak rasul ci hadith par exemple bu ñu nee an rasulillah sa an nabi saa sam c'est la même chose mais bu dee ci ñaan yi comme fii Seydina Bara ba mu waxee loolu yonent saa sam dana ko déedéet déedéet par rasulika bi nabiyika wa bi nabiyika waaw moom moom réussir woon na ba fii waaw ku ko jot ku jot a mokkal moom bokkuñu na essayé ñu xool saa yi doo essayé doo essayé te dégg kay ay ay muus muus loo fi nekk <laughs> allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu wajhi amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka rahbatan wa raghbatan ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta mhm. voilà ngay gis kon la différence entre ñun ak saxaaba yi niñ meloon Seydina al-Bara radiyallahu anhu yoneen saa sax da koo wax ci saase mu mokkal sauf que benn affaire kese la tey wa bi nabiyyika mu ne wa bi rasulika yoneen saa am na ko déedéet bàyyi fa bay nabiyyika te pourtant ñaar yooyu boo nee jëlee nañ ci an nabi yu mooy yoneen saa sama rasul mooy ci ñu yónni an nabi mooy ci fiim ñëpp am comme am rabwa ak fi nga xam ne moo indi xabaar yoo xam ne tamit day nekk yoo xam ne euh, du tout le temps koy dégg te moo féete ñëpp kaw ar rasul mooy ki xam ne yoneen borom bi da koo yónni da koo defal le bari yónni waaw loolu rek la koy leen saa saa corriger nga gis biiru saxaabati ni ñu mënoon a mokkal par rapport ak ñun ñun dinañu mokkal mais yeneen dañuy mokkal <laughs> na ñoo xamante ne nii la Cheikh doon wax bu bande génnee bande <laughs> bande moom gaa yi xam naa waxatuñ bande moom <laughs> cassette wala CD wala son bees. bu ñu koy dégg di ko mokkal waaw waxoon naa la moom femme sénégalaise yi moom ñu ñama ci xamoon moom <laughs> bari na ñoo xam ne bu ñuy fóot dimanche rajo bi la ñuy teg amul playlist bi dara lu waykat bi lu wax lu la ñoo koy njëkk wax waaw noonu la ñuy fóot mi ba fóot mi jeex ay heure ñuy tari rek ay saamu yëg di yu mag lañu wu mën bopp aslahana allahu wa iyyahunna yàlla ñu yàlla yéwénal yéwénal leen waaw nga gis ay gaañ yoo xam ne moom fii mu ne rab bu génn jamono xaw ma léegi man xaw ma fan lañ tollati ñooñu man xaw ma ci ban sphère lañ ne amul rab rab bu génn dara dul na mokkal lañ ak caaxaankat yépp nag waaye boo leen nee sawaay euh, doo tari lixlaas la sekk doon wax rahimahullah da sekk nee na fii mu ne bari na fi yambar yoo xamante ne nii buñ toogee fenn ñu ne leen ci dëj ñu ne ay wa jàng leen euh, ñetti lixlaas nga dégg yambar yoo xam ne ñu ngi naan lixloos lixloos lixloos xamuñu sax mooy lixlaas <laughs> lixlaas <laughs> naan la lixlaas lixlaas lixlaas lim ko ba jamono ba wax après ñu ñëw non Cheikh xam sénégalais yi rahimahullah non ça Cheikh non Cheikh daal ngir yélawoon mooy loolu ak càggante la voilà loolu ak càggante gu rëy rëy la yàlla nañu boroom bi daal di eh, bon euh, wëlbati suñuy mbir ci lu baax quoi allahumma ya musarrif al qulubi yaa musabbital qulubi sabbit qulubana ala ta'atika ko borom bi yow miy wëlbati xol yi Abdullah yow miy saxal xol yi yal na nga saxal suñu xol yi ci jaamulaat bu baax voilà hadis bi kon romboon na bu Abdullah ne lenn luñ ci yokk mooy lëkkaaleem ak suñu hadis bii nga xam ne moom lañ nekk non bunt bi mooy li nga xam ne moom lañ wax mooy melaw bii nii yoneen saa nee na mooy lim fi comme si li ma fi jàngale yépp ci li ñuy wax bii moom la mujj moo tax imaamul Buxaari rahimahullah ba mu koy indi moom la mujjee ngir won ne ma fi indi fii yépp ñaari ñuy wax kii moom bii moom ngay mujjee ndax yoneen saa sam moo ne ko wajaal hunna aaxira ma taqul na nga def kàddu yii ma la wax allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk rahbatan wa raghbatan ilayk laa malja wa laa manja minka illaa ilayk aamantu bi kitaabika alladhii anzalta wa bi nabiyyika alladhii arsalta mu ne ko def ko lu mujj li nga wax kon bii mooy bu mujj bu jaam bi war di wax wa lillaahil hamdu wal min alimamu alhafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala moon de hadith mille quatre cent soixante-trois muy avant dernier wa Anas radiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha awa ila firashihi qala alhamdulillahi alladhi at'amanaa wa saqaanaa wa kafaanaa wa aawaanaa fakam mimman laa kaafiya lahu wala mu'wiy rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aalaa wa qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullah Euh, mu teg ci xadiis bii nga xam ne moom la ñaa nekka mu ne waan anasin mu ngi jële ci seydina mawlana anas ibnu malikir radiyallahu anhu wa lan la wax mu ne am na nabi yàkk ne yonent bi alayhi salaam kaana nekkoon na loo xam ne da cee saxoon dëkkewoon ko alayhi salaatu wasalaam ida awa ila firaashi bu demoon ci lalam war a tëddi wax kàddu yi ne alhamdulillah mbooleem cant yi ñeel na kan lillahi boroom bi nga xamante ne nii moom mooy allah mooy allah waaw mooy allah mbooleem cant yi boobu la ñeel alladi yàlla ma nga xam ne nag at'amana moo ñu leel moo ñu jox lañaa dunde wasaqana waaye moo ñu naan dal waaw moo ñu naan dal li ñuy remplir suñu koll yi di ci di naan di jiix te naan alhamdulillah ci ñi nga xam ne ñooy sant seen borom loolu kat ah borom bee wa te tamit mooy ki nga xamante ne nii mooy ki ñu doy borom bi képp a ñu doy waaye wa kafaana day tekki beneen affaire <laughs> waaw mooy borom bi tabaaraka ci boppam lépp loo xam ne moom lañu ñu yor la ah lépp lu ñu yor moom moo ñu ko jox ba ñu doyal ba soxlaaluñ kenn déedéet bu borom bi defee yow nga nekk koo xam ne soxlaaloo kenn dara kooku boroom bi la de c'est pas sa góorgóorloo ah, waaye wa kafaana day tekki mooy waaw kafaaka sharrak bu nee ah diw de moolu fegal mbonuk diw wala sharrahu mooy wa kafaana mooy mooy ki ñu fegal mbonu yi nga xamante ne ñooy loraate te moom lañuy ñuy waaw waaye wa kafaanaa moo ñu fajal suñuy aajo ba soxlawuñ keneen wa waaye mooy ki ñu fat li nga xamante ne mooy suñu dëkkuwaay yi fi ñuy fatoo nga xam ne fii sutur la woon di fa denc suñuy bagaas di fa nekk bu guddi jotee kenn dañu fekk ñu bari ci ñun ci mbedd yi ñuy nelaw SDF SDF ñu bari ci ñun nekkuñu ko boroom bee ñu fat bi moo ñu may lu ñu dëkk al ma'wa waaw moo ñu wërsëgal ay dëkkuwaay yombalal ko waajal ko ngir ñun waaw léegi nag fa tam ndax yooyu xéewal yoo xam ne ñii dañ ciy beñew ba jàpp ne c'est normal wala seen guuraay bopp la da ngay gis xam day tabax këram wala nangam am salaire am am wala muy patron wala yu mel noonu wala am lu muy liggéey am ay kii yom di li ñëw mais mu fàtte yàlla foog na mbir mi c'est c'est va de c'est naturel voilà c'est comme ça voilà il a bossé il a travaillé lorsqu'il fallait travailler voilà il a gagné de l'argent c'est normal voilà il vit bien voilà c'est bon ba alhamdulilah sax bokku ci <laughs> déedéet muy glorifier boppam rek tey gaaruwaale gi ko amul di wane ne ñoom naan gars yi leen tuumaalu fainéant mañu fainéant quoi faut travailler faut faire comme moi non mu ne fa kam mimman laa kaafiya la ñaata ngay gis gaa yoo xamante ne amul kenn ku leen fegal mbonte ak yu metti leen di dal bari na de yoo <laughs> xamante ne ñu ngi ciy difficulté kenn taxawul ngir fegal leen waaw waaye it ñoo xam dañoo am ay aajo amul kenn ku taxaw ngir fajal leen seen aajo yooyu ñaata ngay gis nit ñoo xam ne aajo yi ñu am mais dara amul kenn ku taxaw ngir faj ko fa kam mimma la kaafiya lahu wala mu'win waaye tamit ñaata ngay gis day gaa yoo xamante ne nii amul kenn koo xam ne moo leen di faj wala utal leen fu ñu ak dëkkuwaay mais loolu dafa bari ñaata SDF ngay gis gaa yoo xam ne amuñu fuñ dëkk ah non bu guddi jotee dañuy xool benn magasin boo xamante ne gis nañ benn ruq boo xam ne fa la ñuy lemu ah mooy seen lama ah. buñ jógee seen liñ am yee ci saakaadoo la nekk buñ jógee moom lañuy ñuy jegenoo ngir bañ sàcc yi jël ko après buñ kiiwee après daal di jóg lem léeg-léeg fu ñu ndox mu ñu ut sax ngir sëlmu sax wala ngir jàpp bu dee lool sax duñu ko ama ah. voilà bu dee jullit la boo mayul bu amul ndox day tiima ah daal di julli après jóg léegi guddi gii di ñëw fan lay fanaan waaw alam yàlla <laughs> kon nag <laughs> ah loolu bari na de léegi mu ne xadiis bi rawaaw soloona ko al muslim al imaamu abul xuseyn muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dongo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy indi ci ñetti bërëb ci musnadu Anas ibn Malik radiyallahu anhu ñetti bërëb indi na ko naka noonu al imaamu taalib imaam Muslim bi daal imaam at-Tirmidhi indi na ko abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waaye abaa moom al imaam Abu Dawud al imaamu Abu Dawud as-Sijistani awwalu kitaab al-adab abwaabu an-nawmi baabu maa yaqulu 'inda an-nawm loofu yi daal dina ko fay indi moom al imaamu Abu Dawud rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'a al imaamu Muslim mu ngi ko indi kon kitaabu dhikri wad-du'aa wat-tawba wal-istighfaar baabu maa yaqulu 'inda an-nawmi wa akhdhi al-madja'a mu ne haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba voilà mu ne netta lañu suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti al-asl génn àddina l'an cent neuf la gane àddina génn àddina deux borom Musannaf rahimahullah di frère Usman ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu ne ki ñu nett la mooy Yazid ibn Harun gën nañ ko gis Yaziid ibn Haaruun ibn Zaazi Abu Xaalid as-Sulami ñi ne al-Waasiti al-Haafiz ñi ne Buxaariyul asl rahimahullahu ta'aala gane àddina 117 génn àddina 206 rahmatullahi alayhi an Hammaad Salama mu jëlee ko Hammaad ibn Salama ibn Diinaar al-Basri Abu Salama euh, al-Basri at-Tamimi mawlaahum gane àddina l'an 160 non génn àddina l'an 167 ci la génn àddina mooy anne bi nga xam ne moom la ñoom Bundaar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 sallallahu alayhi wa sallam kana ida awa ila firashihi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi voilà nii la ko al imaamu Muslim Abul Husayni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nii la ko léegi Euh, lëkkaale yi mag suñu bunt bi mooy leer na buntu bii di wax li nit ki wax bu demee di tëddi mooy Seydina Anas wax nañu ren saa sam da doon saxawul yi bu ma soon dem di tëddi da doon wax alhamdulillah lii lépp xadiisal baraa bi nag mooy bi bi doon mujjee wax mooy ñaan buñ fi rek ñaan la boo xam ne amaa la bu Seydina baraa bi ñu génn radiyallahu anhu moom moo mujj moom lay mujjee wax mu ne da doon alhamdulillah waaw kon mbooleem cant yi jaam bi booy tëdd nga xam ne ah santal sa borom bi nga xam ne moo la may ba nga doxee say soxla ñëw war a tëdd nii nag may la tamit foo xam ne fooy tëdd la waaw eh, mu ngi noonu da doon wax nii alhamdulilah kon mboolem cant ña alladi borom bi nga xam ne at'amana mais moo ñu jox li ñuy lekk reer bi nga reer moo xam sa biti nga ko reere ñëw tëdd sa sa néeg wala da reere sa salon wala sa biir néeg nga teg reer sa ndambe wala sa cere wala sa la nga lekk ah euh, sant doo sant yàlla kon kay santal yàlla mi nga xam ne moo la leer aywa waaw. wasaqaanaa moo la nandal ndox mi nga naan boisson mi nga naan sumusi bi nga naan leneen ak leneen mais yàlla <laughs> waaw waaye wa moo la fegal yu bon yi ah. yow xam nga ne moos borom bi génnoon say mbir non waxuma dara jinne yi iblis yi ñoo lay njëkk a faagaagal ci benn fraction de seconde lañ lay faagaagal nga jóge fi nga yàqu ba faw waaye wakafaanaa mi nga xam ne nag suñuy soxla moo ñu ko fajal waaw jaam boo gis am nay soxla te lay fajal say soxla nag kooku mooy yàlla waaw suuf que nag léeg-léeg da koy jaarale ci nit moo tax yeneen saa man lam yashkuril naasa lam yashkurillaa ku dul sant nit ñi nga xam ne yàlla ñoom la defal lii la nga soxla ko yàlla jaarale ki faj dëgg-dëgg mooy yàlla mais nag léeg-léeg da koy jaarale ci ay sa mbokki nit. moo xam yaa ko mag wala moo la mag wala koo xam ne jàppoon nga ne yow yaa moom ci ci ci classe bu bu suufe bi dana yow su kayo bi far kooku far moo la dimbali doone ah oh, di jaay ne da nga koo yeyoo yeyoowu fi tus mooy santal kooku loolu sant kooku ci sant yàlla la bokk boo paree nag sant yàlla mi nga xam ne dëgg dëgg mooy ci la defal jaar la ko ci moom kon mi faj say aajo wakafaanaa hmm? wa awaana mooy ki nga xam ne moo ñu fàdde moo ñu wërsëgal suñu dëkkuwaay yii ñu am waaw waaw <laughs> fa kam min man la kaafiya ay woy ñaata ngay gis nit ñoo xam ne amul ku leen fajal seeni soxla wala yeleen di lor ay lu leen di lor bu dégg bëccëg ñu ngi ci amul kenn ku taxaw ngir fajal leen ñuy souffrir à ñaata yow bu la yàlla seppee yow léegi da gën koo yaa ko bu la yàlla seppee ci koo ci ñooñu daal di lay fegal ay yooyu doo ko sant wala da dangay da ngay da ngay yëgadi wala takun bul bokk ci ñu di waay Allahu akbar Allahu akbar waaw bariwaana gaa yoo xam ne borom bi da leen a seedaan ci maanu teem ay dogalam yu mu dogaloon ci ñoom ci metti di leen dal amul kenn ku ko mën a yëkkati waaw wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu borom bi nee na gis nga jaam yow loolu nag mën a nekk benn nit wala ab peuple yéen ñëpp wala ab umma ab xeet gis nga bu leen yàlla laalalee ci ab lu lu metti lu leen dal ab lor bu mu leen teg na la leer ne wala yéen na leen leer ne amul kenn ku ko mën a yëkkati ci seen kaw lu dut yàlla kon nag yoboo ngeen dellu ci moom waaw moo tax jullit ñi war nañoo bàyyi bu leen dara dalee ñu naan que les Nations Unies se prononcent loolu moom gis nga fekk ñu ngi am façon gisin boobu façon gisin boobu yàlla la mooy ñun moom torox tànge ci lañu ne <laughs> gaa yoo xamante ne yow li la dal du ñoom ñoo la ko teg yaakaar nga ne ñoom ñoo koy teggi te seen intérêt ñoom mu ngi ci yow ngay souffrir lu la dëree dellu ci sa borom te ngeen góorgóorlu borom bi nee na wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu waaw ah, wala bi laa lee lor ba la boomu la ñamal teg la amul kenn ku ko mën na teggi ku moom waaye bu la nammalee lu baax fala radda li amul kenn koo xam ne moom ab ab ab añaakoon la taxaw fee naan na man nag bëgguma waaji li mu am mu am ko waa ah. waaye léegi après li wolof njaay di wax <laughs> te sekk mbooro doon ko wax beneen usa sekk ba sekk bi ma doon wax sànq li sekk mooy beneen sekk bi nga xam ne moom c'est un kii quoi moom c'est un sage mooy usa sekk mbooro mi eh, Sidi Lamine doon teg rahimahullah ci Walfajri innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabu axlaaquhum dahabu boo tegoon loolu kooku doon wax wax yu yu yu yu yu bari ay xeniñ téef yooyu sagesse yooyu kooku laay wax nag kooku mooy mbooro kooku boo ko la Oustaz Seck moo sànk de waaw Oustaz Seck moo <laughs> sànk moom la gaa yi gën a xam waaye <laughs> moo gën a siiw ci mbedd Kolda yeeg Ndakaaru yeeg fipp rek ndarak fipp la nun dem <laughs> waaye moo mu ne mbooro mu ne rahimahullah <laughs> wolof njaay euh, jant bu fiq jant boo xam ne génn na so di di di génn boobu hein pas di génn di fenk ab xaj daal di jonkon di ko mbaw naan ko ngir mu bañ a fenk xaj bàyyi mbaw ba ba pudd yàqu waaye du teeb jant bi génn de loolu nag loolu mooy wa in yuridka bi xayrin fala radda li borom bi nee la bu la laalalee lu metti amul ku ko mën a fenk ko dul moom ku la ko mën a teggi lor kenn waaye bu la laalalee defal la xéewal yiiw kenn manu koo delloo kenn manu la fexe ba delloo ngëneel gi la yàlla defal moo tax ci ñi naqari ak dund mooy ab añaa ab añaanaakoon koo xam ne dafa iñaan iñati iñañati kooku moom daa yées te dundum du neex parce que moom jamono jamuy ka muy añaane lay tëdd di nelaw moom manu la nelaw lu tax manu nelaw parce que mu ngi xalaat tout le temps ngir waa ji ne yàqule moo tax moom c'est cauchemar rek waaw li ko dal lépp lenn kese la daa iñaan kese moo tax feebar la boo xam ne yoneen saa sa waxoon ne moom day lekk jëf ju baax comme ni sawara di lekke matt mu tooy waaw dalay ronger moo tax képp koo xam dafa iñaan yi seet ko bu amoon yaram nii day jekki di ronger wu di di di di di di di jeex jékki dañ koy gis xam ne kii il a un souci ah wala elle a un kii moom elle n'est pas normale waaw parce que moo ko teg boppam daa bañ a daa daa gëmul dogal pour moom mbir yi ci loxoom la ne li mu bëgg a war a am te alors que kadib wax na lu amul mbir yi yàlla neex mooy am kon nag bu la yàlla defalee xéewal fala radda li fadli kenn manu la delloo ngëneel gi mu la defal gis nga nag lu neex ak lu naqari yusibu bihi man yasha'u min ibadi borom bi moo koy laalal ku ko soob ci jaamam yi waaw loolu lii ay point tawhid la waaye sawaay lan moo tax sawaay nekk fi qutbu après yow yaay décidé lan moo tax sawaay nekk fi faqih faqih am xam-xam nii nit ñi di ko déglu di ko kii waa moo tax diw ah nekk professeur boo xam ne professeur yi niñ bare mais moom moo ëpp ay kii ay livre lañ gën a liir daanaka bu waree def émission ñëpp ay fees del onde yi fiot jaar ñëpp di ko déglu meenu tax alors que man may professeur comme moom man domaine bi après yow yaay décider wala yàllaay décider yàllaay décider <laughs> loo ci man maa koy laalal ku ma soob moo koy laalal ci jaamam yi lay defal lu ko ci soob bu neex bi wala bu naqari way gëmoo dogal te daa bokk ci ponki ngëm yàlla al imaanu bil qadari xayrihi wa gëm dogal ba ca neex ak ba ca safaanoog neex kon nag nañ bàyyi caaxaan <laughs> mu ngi nii kon nag fa kam mimman la kaafiya lahu wala mu'win oh ngi noonu waaw boroom bi nga xamante ne mooy mawla alladhina amanu wa annal kafirina la mawla lahum waaw waaye it borom bi moom méngoo mbiru way ngëm yàlla yi ñaata ngay yoo xamante nii kenn méngoowul seen mbir borom bi da seetaan bàyyi la même bu dee ne mbiru àddina ñu ngi ciy am muy dox na la leer ne loolu du dara waaw kooku <laughs> eh? kon nag nañu reconnaître xéewalu yàlla te di ko ci sant bi nga xam ne moo ñaan ko mu dëppaale ñu may ñu yombalal ñu dëppaale ñu ci ñuy koy delloo njukkal ah ñaatal ay nit la borom bi di xéewale te reconnaître ñu ko ya'rifuna ni'mata allahi thumma yunkirunahu borom bi nee na dañuy reconnaître de dañuy xom ne lii moom mbiru yàlla kese la du seen mbir waaw xéewalu yàlla gi nga xam ne moom la leen defal lañuy lañuy lañuy reconnaître waaw waaye summa ginnaaw gi yunkiruunaha ñu daal di koy bañ ko bañ a delloo njukkal seen boroom ne boroom bi la di wane seen bopp wala keneen wala ñoom Samba ñoom Demba wala ñoom Serigne diw nee na ñoom ñoo leen defal fàtte seen borom wa aktharuhumul kaafiru lépp ci ñoom dañoo weddi yàlla gëmuñu ko dëgg-dëgg allahu akbar kon nag affaire yi lii ñaan la boo xam ne waawam solo la te yépp ci tawxid la lay dellu yi wax nañ ko fi waxati ko ñaan yii da lay yóbbu ci tawxid bu leer nañ boo ko yàggee di wax boo amoon feebar yi yii nii muy wax yow da koy dindi sa xol waaw kon nag suñu borom bi nga xamante ne alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kaafiya lahu wala mu'in hala waaw mu ngi noonu de <laughs> allahu akbar kon loolu lu màgg la wallahu taala alam léegi al imam mu indi loo xam ne mooy le dernier